a'uuzu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi al-mursaliin wa imaami al-muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil-'aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul islaam di xajjatul wadaa wala xajjatul kamaali wa tamaam wala xajjatul balaag muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ñu ngi woon nag Zul Xulayfa maa zilnaa wa naxnu bi Zul Xulayfa dañu ñu di nekk Dul Xulayfa ba léegi ñu ne woon ci ihlaaluhu alayhi salaatu wassalaam bima ahal doon xool ana ginnaaw bi nga xam ne ci la formule intention am ne labbayka allahumma fan la ko defe woon muy inda baabil masjidi lamma stawat bihi naaqatuhu qaa'ima alal baydaa mooy ba mu yéegee ci gëléem gi ba gi jóg mu jublu mustaqbilal qiblati wa xamida allaha mu sant yàlla bàkk ko daldi koy màggal moom sallallahu alayhi wa Ah. mu daldi wax li nga xam ne mooy labbayka allahumma waaye bi lan ana formulation d'intention boobu mooy al ana ci lan ci lan ci lan bi ma ahal quel était le de cette intention formulée loolu moo doon laaj bi gisoon nañ ni amoon na ñeenti ñeenti ñeenti tontu yu taxaw benn mbooloo bu njëkk wi nee nañu ahalla bi hajj yonent bi sallallahu alayhi wa keroog li nga xam ne moom la yéene mooy aj kese mu ngeen koo xam ci am ñeneen ñu ne mukk moom afrada mutamatti'a non ahalla mutamatti'a ay bi umra qaala labbayka bi umra ñoom ñu ne yeneen bi alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne moom la ihlaal mooy bi umra mooy umra am ñeneen ñoon ñooy ñaareel wax am ñeneen ñu ne déet xajjun mutlaq non ihlaalun mutlaq mooy ihlaal bi ba muy formuler intention wam li nga xam ne moom la yéene ndax ci aj la def loolu voilà loolu lu jara ko euh, laaj lu jara leeral la mooy kenn du taxaw bala ngay julli tisbaar naan fës yéene naa ñu fës yéene julli tisbaar loolu moo tax ba ci ñenn ci boroom xam-xam yu ne haadihi bid'a jëf jooju bid'a la jëf la ju bon joo xam ne kenn masu koo xam waaw taxaw naan yéene naa yéene naa julli li nga xamante ne nii mooy tisbaar wala tàkkusaan wala timis loolu kenn du ko wax waaw yéene du dangay taxaw naan fas yéene naa def lii déedéet ci aj kese te nan nañ ko xam ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal waaw ci aj moom dangay formuler sa yéene wax li nga yéene moo tax booy armal ngay wax li nga yéene laata ngay dugg ci talbiya yi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci nga waajal sa bopp julli rak'atayil ihram wala mu dee farata la woo di nga julli rakkay farata ñaari rakkaay farata après nga daal di ihraam après nga daal di ihraam boo defee loolu ba pare fekk nga sangu parfum wu def yooyu yépp sol sa yérey ihraam ni sol yérey ihraam bi nag c'est pas loo xam ne dañ naan fekk yow soloo ko rek mooy armaaloo ci ma ci fi nga xam ne mooy miiqaat bi fi nga xam ne mooy miiqaat bi Eh, kon ginnaaw loolu nit ki jublu kon penku bu yéegee ci war waayam ba mu commencé bouger ba mu commencé bouger mu daldi féete fi nga xam ne moom lay armaal mooy xibla bi nga wax labbayka allahumma bi ca la nga xam ne moom nga yéene sinon lu dul ak kenn du formuler la nga yéene kenn du ko wax waaw maa ngi fas yéenee naafila déedéet kenn du wax loolu fas yéene naa julli tabaski déedéet yooyu yëpp kenn du ko wax waaw léegi kon am ñu ne moom boobu nag mooy troisième position bi formule wu ci dara dana rek labbayka allahumma ci loo xamante ne nii mooy lu lu lu lu lu général la waaye tegu ci ba xaj wala bi umra walla bi qiraat wala bi umratin wa hajj defu ci benn dafa def loo xam ne loo ñoo jooyal am beneen wax muy ñeenteel position bi ñoom ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qad ahalla bi hajjin wa umra aw bi hajjatin wa umra keroog daf leen a boole ba muy armal muy ajak umra léegi nag ñu ngi woon ci euh, dalilu boroom wax yi ku nekk ñu ngi woon di xool dalilu ñii ku nekk lan lan fan nga teg sa wax gisoon nañ ñu njëkk ni li nga xam ne moom lañ wax këni ifraat la defoon te ñooñu waxoon nañ la dinañ ñëw ci ñam ñoo wax wax jooju mooy ñi wax wax jooju dinañ ci ñëw ci fin bi comme ni ñu ko digge woon insha allahu taala léegi nag tey ñu waroon a jàll ci deuxième ro deuxième position bi ñi nga xam ne ñoom dañu ne bal innahu ahalla bi bi umra waaw mooy ne neen ci bi alei salaatu salaam tamattu la def mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def mooy lan mooy tamattu waxoon nañ la nag tamattu mbiri tamattu tamattu dafa am bu ñu ko waxee joyal ko liñ ciy jublu léeg-léeg li ëpp ci terminologie mooy koo xam ne ci weeru ak yi comme niñ ko leeraloon bii passé al hajju ashhurun ma'lumat mu commencé après weeru koor muy shawwal zul qa'da zul xijja est-ce que ci dixième jour bi lay wala day dem ba zul xijja jeex loolu wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi boo defee umra nag ci weeru aj yi ci at mi ba pare après nag yow nga aj ci weer woo ci at moomu loolu lañ naan umra mais it mooy bu ma demee comme ma dem comme ma dem comme ma dem Makka comme ma dem Makka umra ngir ngir ma dem fa période aj ma dem umra ba génn ci sama umra ba pare ba li nga xam ne liñ ma tere woon yëpp damay far dagan ma daal di duggaat nag ci li nga xamante ne nii ma daal di duggaat ci li nga xamante ne nii mooy mooy sama sama sama aj nag ma dugg ci aj gi loolu mooy tamattu waaye waxoon nañ la ne yonent sallallahu nañ wasallam nag daa deful lii lii nii ñu mujjee wax même ñi ne sax tamattu la def ñooñu noonu dañ ne mukk lii moom lii nga wax ni ñun d'accord nañ ne du du nii waaw wax naa la képp ku ñuy nettali lu mel nii ma ne ci yonent yonent sallallahu def na ko kooku moom daa def def def def la gu rëy rëy rëy rëy waaw ndax kenn toxalul ne loolu def na ko li toxal yi bari ci ajam gi yépp amul benn bu ci ñëw di toxal affaire boobu amul benn amul benn bu ñëw di toxal loolu amul benn bi ñëw boo xam ne ñëw na di toxal ne noonu la ko defe léegi nag ñu ne leen léegi yéen ana seeni euh, ñu ne mooy comme ni al al al imaam Ibn Qudaama rahmatullah alayhi wene tamaton bii nag mooy tamaton boo xam ne bu xaas la waaw waaw bu xaas képp ko fi ne yonent saa salaam dafa def tamattu ak ba génn ci ajam gi après mu armalaat ci umraam gi umra bokk ba génn ci umra gi après mu daal di def lii li nga xam ne mooy yawmu tarwiya dinañ ñëw ci lan mooy yawmu tarwiya mu daal di armal aj loolu moom kenn waxut loolu waaw mooy ne ñi wax képp ku wax loolu laa bëgg a wax kooku moom dafa def def la def def la wurëy rëy rëy am na nag lu ci borom azab di tudd waaye wax boobu noonu mooy wax yi wax yépp moo ci gën a ñàkk dëgër te moo ci gën a woyof waaw moo ci gën woyof te moom la doon wax ne ñii moom ko euh, mel na al imaam al xaafis ibn naan lool moom kenn da koo toxalul sax amul benn riwaaya bu ko wax boo xam ne non seulement waxuma la bu wér waaye du bu da'if xasan du dara amul benn riwaaya bu wax loolu kon nag léegi nag ñi ne kon dañoo tamaton tamaton boo xam ne bu xaw a particulier la waaw euh, comme comme niñ la kiñ la wax sànq muy al imaamu ibnu Qudaama rahmatullahi alayhi euh, léegi ana ana fan ngeen teg yéen seeni wax muy boroom al Mughni muy boroom al Mughni di al imaam ibnu Qudaama ñoom ñu ne suñuy dalil la lii la ñu ne leen bismillah ñu ngeen di dégg dégg ñu ne leen attention est-ce que dégg ngeen euh, ñi fi jaaroon bii weesu ñu ne waaw ñun kay bii weesu lañu waroon a tàmbali sax yaa ñu waxoon ñu uh, sa waxtu du ci xaj ñu ne waaw kay kon de xam ngeen li tax mooy euh, dalil yi euh, nu ngeen ko mën a kiiwe rek tënke daal dina moo ñuy gënal ñu ne bismillah ñu ne premier dalil buy wane ne euh, yonent bi sallallahu alayhi sallam moom mutamatti la woon mooy dafa as aju tamattu te loolu la ihlaal mooy li koy wane mooy xadiis bi nga xam ne al imaamu muslim wala al imaam ahmad d'abord waaw parce que mooy seen sëriñ al imaamu ahmad rahmatullah alayhi daf koo soloo muy xadiisu mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma te tuddoon nañ fi xadiis bi mu ne moom seydna abdallah ibnu umar bi sanadin saxiix muslim waaye it même xadiis muslim soloo nañ presque xadiis boo xam ne même waaye nag mu ngi jaar ci as-sayyidatu Aisha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anhuma ñu ne léegi man ngeen a wax ngeen wax ah ñu ne kon xadiisu mawlana ibn Umar bi radiyallahu anhuma dafa ne tamatta'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa'i bil umrati ilal waaw loolu rek la jël ci xadiis bi ndax looloo ñu moo ñu moo ñu concerne ginnaaw guddul yi wax na bay wax ba demee ca Kaaba ga yooyu yëpp waaye loolu ak see guñ ñun li ñu soxal mooy lii lii wan ne yonent bi aleyhi salaatu salaam tamaton la def waaye tamaton boo xam ne génnu ci te la tax génn ci ndax moom dafa xëj ndax dafa ëndaal ay hadiyu looloo tax léegi nag liy wane ne loolu ñu wax nii mooy mooy li am mooy li nga xam ne moom la mawlaanam noomar wax mu ne tamatta rasulullah mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa def na tamattu waxoon nañ la tamattu une pierre deux Euh, une pierre deux kañ la ko def mooy buur yàlla dafa yombal jaam bi ci loo xam ne ñaari voyage da la ko doon def la ko waroon def mu defal ko ci benn mu def umra def aj ci même wala ci même at mi voilà mais wala ci même at mi léegi nag mu ne tamatta rasulullah yonent mi alei satu salaam def na tamatto kañ fi hajjatil wadaa bil umrati ila al wa ahda waaw ca jamono jan ci xajjatul wadaa muy pèlerinage daje bi bil umrati def umra ba pare ilal xajji ba mu paree ci umra mu jëm ca aj ga wa ahda mu daldi joxe hadiyu yi daldi mooy hadiyu ya nga xam ne gisoon nañ ci xadiisu mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ash'araha wa qalladaha voilà kon nag ñu ne kon affaire bango affaire bango ñu ne kon ñun de suñu affaire ngoog buy wane ne kon suñu première dalil këne lii moom day wane ne kon ñun suñu wax mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng insha allahu taala voilà ah ñu ne leen nag léegi est lool rek ngeen am ñu ne oo oh, oo oh, oh, amuñu bii rek kon dégg ngeen jàpp leen tamatta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam du leer na ñu ne leen leer na ñu ne xadiis sayyidatu Aïsha bi tamit noonu la bi nekk ci saxiix imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhima ñu ne leen lan la wax ñu ne xadiis sayyidatu Aïsha sayyidatu Aïsha mu ne tamatta rasulullah mu ne moom it ko wax ñu mel nii rek la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam def na tamattu waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na tamattu te xam nañ kañ la def tamattu loolu jar da laaj mooy jamono ja nga xam ne moom la doon aj te mook xadiisu mawlaana ibnu Umar bi presque benn la ñu ne yéen ngaa dégg jàpp a ñu ne waaw dégg nañ li ngeen wax dégg nañ li ngeen wax léegi nag ah léegi am ngeen beneen a ñu ne waaw am nañ beneen ñu ne leen indi leen ñu ne mooy xadiisu sayyidatu Xafsa te xadiisu sayyidatu Xafsa boobu mu ngi ci saxiixayn neen yéen moom seen xadiis yi kawe nañu de ñu ne mu way yéen kay yéen kay xaar leen rek yéen kay mane yéen yéen rek di xool da ngeen a foog ne ay wax ci dañoo wax noonu rek toog ñu ne waa léegi xadiis sayyidatu Xafsa boobu ngeen di wax moom ana ñu ne te loolu riwaaya saxaabiin an saxaabi ndax dafa jaar ci imaamu Maalik mu jële ci Naafi' ah, an ibn Umar Seydina Abdallah ibn Umar moo nettali ne sëram di Hafsa parce que Sayyidatu Hafsa zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam sëru kan la sëru Abdallah ibn Umar la waaw ñoom ñaar ñépp Seydina Umar ibn al-Khattab moo leen jur sayyidatu Hafsa sayyidna Abdullah ibn Umar dane anna Hafsata zawja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaalat dane Hafsa de di soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sëram qaalat nee na nee na yaa rasuulallah yow yonent bi su waa muy nettali loo xam ne da ko fekke man na fekke loolu ma na nekk lool que Hafsa di nekk di di laaj yonent saa salaam waaye lii am na riwaay yoo xam ne li muy gën a wane mooy que ne sayyidatu Hafsa moo ko nettali mu ne sayyidatu Hafsa nee na damaa laaj yonent bi sa dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais yow ndaw yàlla li lan moo tax mooy keroog dañ àggee Makka ba mu ne képp koo xam ne indiwoo fi hëdd yu indiwoo fi ay ay ay yu ñuy rendi ay géléem wala yooyu wala ay xar yooyu noonu indi woo ko indaale woo ko même bu doon ne aj sax nga yéene woon def ko umra séeréetu nag Hafsa ne mais yeneen saa salaam mais lan moo tax nit ñi génn ci seen umra ji ba nekkat xalaal ba liñ leen cere yëpp daal di daganaat ci ñoom te yow mii moom walam tahilla anta min umrati te yow sa sa sa umra gi yow génnoo ci yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah loolu moom loolu moom loolu moom nan la fa demee noonu lu tax loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy leeral ñu ne fii déglu déglu ñoo xaaral bala ngaa dem bul bul bul waxagul loolu bul waxagul loolu parce dañuy bañ ñun suñu istidlaal rëcc la hein dañuy ragal. boo gaawee demee nii suñu suñu fan lañu suñu cësluwaay ci ci nettali bi mais dañuy ragal mu daal li ñuy rëcc waaw ah, kon nag ñu ngi jéggalu léegi yéen nan ngeen bëgg ñu waxal leen ko ñu ne non ñun bëgguñ ngeen waxal ko leneen dañoo bëgg rek dañoo bëgg tout simplement mooy waxaatal xadiis bi waxaatal fi mu wax walam taxil la an tamit umratika kan lay waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon yonent min umratika loolu tekkiwul ne moom kon dafa umra woon bam naan ko lu tax nit génn ci seen umra bi pare ci ba ba xalaal biñ ci paree nii yow nag génnoo ci sa bos loo ci sa umra gi min umratika kon kay loolu leer na gaa yi lan ngeen bëggati ñu ne lii nii après yonent sallallahu alayhi wasallam tontu na ko loolu dinañ ko gis ca biir bim naan inni wax ko li tax mu ne ko inni labbattu ra'si wa qallattu hadyi fala ahillu hatta amhar waaw yonent bi sallallahu alayhi wa ne ah boo gisee Hafsa lii kat génnuma ci sama kiiwe mooy génnuma comme ni nga ma koy laaj inni man labbattu ra'si damaa defar sama bopp takk ko comme niñ la ko waxe woon ne dafa def mooy baabu man man ahalla mulabbidaa ah du gisoon nañ lool baabu ci saxiixu imaamul Buxaari baabu buntu man ka nga xam ne ahalla daal dinay def ihlaal formule intention am te ba mu koy def mu daa bopp bi daf koo diw def ci produit diw yooyu nga xam ne day traité ay façon diw la yoo xam ne day traité karaw gi mais day tax yenn yenn yi nga xam ne yu saleté yi du ci dugg walla suuf si noonu du ci yomba pénétré noonu ba nga xam ne ci noonu lay gina yombe ñu daal di koy toppatoo moom karaw gi léegi ñu ne mu ne loolu laa def labbattu rasi ah wa qalladtu hadyi ta daal dinaa Euh, solal sama hadiyu solal naa leen euh, li nga xam ne moom looy tax ñu ràññee ko kon nag fala ahillu hatta anhar man nag duma mooy manuma nekk comme ka comme yéen hatta ba kera anhar may ren loj li nga xam ne moom laa fi indi comme ay hadaya euh, léegi nag ñu ne ñun nag loolu beneen dalil la est-ce dégg nga bu baax affaire bi ñu ne naam dégg nañ léegi nag léegi est-ce am ngeen yeneeni dalil ah ndax am ngeen yeneen dalil ñu ne waaw ñu ne leen lan ñu ne xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu Seydina Imraan ibn Husayn Seydina Imraan ah Seydina Imraan ibn al-Husayn ah Seydina Imraan ibn al-Husayn rahmatullah rahmatullah alayhi wa radiya anhuma mooy moom ak baayam baayam saxaaba la woon ah, ñoom ñii ñoom ñii la kan jàppoon ñoom ñii la ñoo ci ne woon nuus téye ko moom baayam keroog Badar bañ bañ bañ ko jàppee ne ko ah yéen ñii c'est sûr que da di dem ngir jàppale ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on naan nag bul yaakaar waa Makka naan Seydina Muhammad surtout rawatina ñoom jëxlit ñoom bu jëli hein après ñu ne bon gars yi ñu ne noonoo ñun kii wuñ mu gars neen dangeen ñuy waatal ci yàlla jëlal ñu pacte ne du ngeen ko jàppale tey mu jël ñu ne waaw baax na ñu libéré leen ñu dem coleen saa salaam wax ko ko ba pare na ko non mais nag man nga ñoo bàyyi rek ñu xare dañoo bëggoon a génn mu ne déet comme que jëloon ngeen pacte boobu ci ñoom respecté leen ñun ñu dimbali yàlla ci seen kaw ñoom allahu akbar ah yaa ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud waaw kaafir la rek du lu ma neex def de Seydina Imran ibn al-Husayn anhuma mu ne xoolal ñu ne ñun ñu ngi wax de tamaton waa tamaton ñu ne tamaton ba léegi moom moo ne ñu la noo xadiis bi mu ne ñu ne xadiis mu ngi ci imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ngi jaar ci Mutarrif moom moo ko jëlee ci Seydina Imran mu ne tamatta'naa ala ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam wa nazala al-Qur'aan ah mu ne ñun mu ne qaala rajulun bi ra'yihi bi ra'yihi maa shaa'a te i xadiis boobu al imaamu Muslim daal dina koy solo muttafaqun alayhi Seydina Imran lii wane ne waaye ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamattu la def Seydina Imran ibn al-Husayn moo ne tamattaana def nañ tamattu ala ahdi nabi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa nazala al-Qur'an al-Qur'an a ngi doon wàcc parce que fii hadha fii hadha al-hadith qissa li tax Seydina Imran di wax lii daa am lu ko waral daa lu ko waral parce que mooy jamono ji nga xam ne Seydina Omar da ko doon tere waaw da doon tere la tamattu même mooy mooy tamattu da ko doon tere eh, léegi nag <laughs> est est-ce que bon wala lool lool lool lool du blaaj léegi <laughs> bala ñuy dévier suñu kii bi suñu trajectoire bi léegi nag Seydina Imran bëgg won wan ni ah non non non non pourquoi ñuy bàyyi loo xam ne def nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamataanaa mais Seydina Omar bi taxoon mu ko doon tere terewu ko woon parce que baaxul ah non non comme Seydina terewuñ ko woon baaxul comme niñ koy gisee surtout ñi nga xam ne ñooy ñëpp mujj na naan xiraan gis foofu Seydina Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhuma ah. seen seen seen discussion ba mooy ne terewu ko parce que dañu dañu lii baaxul de déedéet mooy ñoom ñoom en dañoo gisoon ne li nga xam ne moo gënoon mooy bari ay voyage yu jullit yi di def ci kaaba ji waaw bu ku ñëw ak nga utaat beneen voyage boo xam ne pour umra kese la nga ñëw ak kese beneen umra nga bàyyi ba beneen voyage ndax loolu moo coono te coono moo yoon ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sayyidatu Aïsha bint Siddiq radiyallahu anhuma mu ne innama ajruki ala qadri nasabuki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha ne ko dëgg-dëgg ajruki sax ala qadri bu kii day tolloog sa sa fa sa dayoog coono toll foofu la sa pay di toll loolu moo taxoon ñoom ñu jàpp ne loolu moo gën mais en plus que bon yeneen yoo xam ne dinañ ko gis bu ñu ñëwee ci am na beneen masala boo xam ne xaw ma xaw ma waxoon nañ dinañ ko gisam déet mooy masala moo way bu ñu paree ci yii nii yëpp mais ana ana ana ana ana façon ak yii nii parce que après ñu ne mutlaq moom après buñ paree ci ci ci ci masala bi ñoom dañ leen di génne mooy dañuy génn wax jooju day jeex parce que ñoom waxuñ ne leen saa salaam dafa dem aj aj boo xam ne moom guñu doyal non non mooy dañ ne ñoom bi muy génn fii ci dal fa bi mu nekkee fii war ba muy ihlal di formuler son intention waxul benn bi xajjin wala bi umra wala bi xajjin wa umratin ma'an déedéet moom daal na la labbayka allahumma labbayk parce que jotagul woon ndigal li kon ñooñu da ngay gis ni après bu ñu àggee bu fële nee nañ bañ demee Makka la jot ndigal mu def lañ ko jox lañ ko borom bi jox ndigal kon ñooñu da gis ne kon ñetti façon ak yii la mooy ifraat tamattu ak xiraan léegi nag am na masala bu ñu la doon wax léegi mooy est mais ñetti yi moo ci gën loolu masala la boo xam ne borom xam-xam ni dañ koy traité dafa mel ni nag masala bii ci Zaadul Xujaaj traité wuñu ko woon parce que ñun ñoo ne woon bon lii moom jaru ko quoi jarul woon ñu koy tere parce que euh, bon gisoon naa ne jamono yooyu dafa guddoon te nekkul woon suñu objectif <laughs> mooy ay bii moo gën a bii ba ba euh, wutee boroom xam-xam yi mais incha allah fii dinañu ko gis ndax buñ paree ci bii nii moom da tegu <laughs> incha allah bu boobaa dinañ ñëw ci euh, bay yow Seydina Omar lan moo taxoon mu doon tere loolu am na lu ñu la ci wax léegi mais dinañ la gën leeral foofu ah. insha allahu taala kon Seydina Imran mu ne tamattaana def nañ muta mutaatul hajj mooy def nañu aj ci période du umra ci période aj ñun aj nañu ci période aj bi non umra nañu période aj bi waaw wa nazala al qur'an ala ahdi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi xam nañ kañ la woon wa nazala doon wàcc waaw alquran mu ngi doon wàcc mu ne qaala rajulun bi ra'yihi ma sha benn kenn nag moo wax ci xelam moom lu ko soob mooy li nga xam ne moom la jàpp ne moo moo gën moo tax mu ne léegi euh, mu doon tere lenn li waaw léegi kon ñu ne loolu suñu dalil tamatana dégg ngeen na ñu ne waaw ñu ne am nañ beneen xadiis ñu ne leen mais yéen comme ñële rek de yéen joxe ngeen ñaata saxaaba ngeen joxe bul ñu ne a ah, joxe nañ sayyidatu Aïsha ñun non ñun moom meluñ ñi ko ñu njëkk ñi waa Ifrat waa Ifrat dañu doon jël yaa Aïsha kese ñu joxe ay xadiis yu bari ci moom naa Jaabir ñu joxe ay xadiis yu bari Seydina Abdullah ibn Umar ne ko noonu nag defuñu noonu ñun ku nekk dañ lay indil ah, xanaa kon ci kaw noonu di nga ñu ñu déroulé ñoom argumentation. waaw kon de yéen yéen de kon. am ngeen forte chance kenn du leen restreindre comme niñ defoon biy weesu ci waa Ifrat waaw te waa Ifrat mooy loolu du injustice parce que xam ngeen lan moo taxoon ñu doxale woon noonu d'accord ngeen waaw kay jazakumullah xayran léegi xool ñu ne ñun am nañ beneen dalil boo xam ne ñun joxe nañ Mawlaana Ibn Umar non du wax nañ leen ak Sayyidatuna Aïsha ah jox nañ leen lool waaye jox nañ leen Sayyidina Imran léegi nag kaa leen ñu jox leen alxabru waaw kaay leen ñu jox leen alxabru alxabru ah xabrul umma wa tarjumaanul quraan mawlaana ibnu léegi lan la wax ñu ne tax xadiis bi yéen seen xadiis boobu ne mais mu ngi ci riwaay imaamu muslimu bunul xajjaaj yi waaw imaamu muslim moom te li ci neex mooy boo demee kitaabul xaj moom day jël affaire yi niroo yépp mu dóor ko benn bunt mooy dóor ko foo xam ni da ko fay rangale rangale bu rafet yow woo ñëwee ab seet bu metti <laughs> mel ni Sahih Imam Bukhari yi moom c'est beaucoup trop euh, gina jafe ci côté boobu waaw parce que mën nga jël xadiis yii nii di wax nii moo tax am na xadiisu aj yi yoo xam ne ca kitaabu tahaar la ko waaw parce que loolu ca kitaabul xaydi ak yooyu moom fa la ko ak ay yooyu parce que daa indi fa nag la ko ci soxal xam nga ngay wax ci affaire ak ñu yóbbul la ko ca wàllu mooy loolu dafa am euh, rapport ak tamit ci wàllu al ci wàllu sàkku xam-xam ak yooyu hmm? léegi kon al mawlaana ibn Abbaas mu ne ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi umratin wa ahalla asxaabuhu bi xajj waaw man saaqa alhadiya min asxaabihi wa xalla baqiyatuhum waaw ñu ne suñu beneen xadiisa ngoogu jàpp ngeenam dégg ngeenam seydinaa wa mawlaana ibnu abbaas abul abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ahalla rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa daal dinay def ihlaal bi mura mooy def na keroog bi muy formuler intention mais umral la umra waaw dane labbayka bi umra loolu la wax wa ahalla asxaabo saxaabaan yi nag radiyallahu anhum ñoom bañuy bañuy bañuy ihlaal la lañ def bi xajjin ci waaw kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa def ihlaal ahalla bi bi umra saxaabaa bi ñoom ahallaw ahallu bi bi xajjin mu ne falam la mooy génnul ci ajam gi ba yi nga xam ne ci umraan gi génnul ci umraan gi ba yi nga xam ne moom lañuy aaye ki armaal mu man koo defaat génnul ci lool de waaye du moom kese waaye walaa man saaqal hadiya min asxaabe waaye it génnul ci umra gi képp koo xam ne ci saxaabaa mi radiyallahu indi woon nga hadiyu wa xalla baqiyatuhum ñi desoon nag ci ñoom daldi daldi daldi e, ñoom génn ci seen umra gi ba ya ñu tere woon daldi leen dagan après leen duggaat ci aj kon ñu ne gis ngeen suñu dalil fii ah. mooy li mu wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallama ne moom mawlaana ibnu Abbaas boog mu ne ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wasallama bi umra te umra boobu ba mu koy def ci jamonoy aj ji la woon fii la woon kon kay loolu te loolu mooy mooy mooy tamaton mooy def umra ci weeru aj yi après nga aj loolu la ñu ne leen léegi baax na euh, est-ce que pare ngeen ñu ne ñoo ñun nag pareeguñu est-ce que man nga ñoo may bii nag dinañ def règle bi ñu la waxoon sànq nañ xaw a enfreindre tuuti kenn yenn kan ndax dañu soxla indi fii ñaari xaadis yu mujj rek ñaari dalil rek boo ñu ko ba mënee may yoo xam ne ci mawlaanam na Abbaas tamit lañ ko jële waaw ah non yéen est loolu mën naa ne yéen ñaata ngeen joxeegul non yéen quatre waaw ah, bismillah léegi bon waaye joxe leen deux deux kese ah. duñu duñ ñu ne waa baax xoolal mawlaana ibnu Abbaas ba léegi qad rawaahu al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj ah, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moo ko soloo mu jaar ci Mujaahid an ibni Abbaas anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne yonent bi mawlaana Abbaas mu ne yonent bi haadihi umratun istamtaana biha fa man lam yakun maahu hadyun falyuxilla alxilla kulla fa inna alumrata qad daxalat fi lxajji ila yowm alqiyaama ah al imaamu muslim rahmatullah alayhim mu soloo kon ci mawlaana ibnu abbaas mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ba léegi luy wane ne ñun ñi ne yonent bi aleyhi salaatu salaam tamaton la def li koy gën a dëgëral mooy lii te mooy tamaton bi ñu la waxoon ne tam gis boppam ñoo leeral ne tamaton am bii génn ci ci umra ja ba euh, ba xalaal après duggaat ci ak déedéet parce que li tax mooy saaqal hadiya dafa indi hadiyu yi ñu ne kon yonent bi Mawlaana Ibn Abbaas dane yonent bi alayhi salaatu salaam nee na haadihi lii de umratun umra la goo xam ne istamtaana biha mooy buur yàlla mooy loo xam ne buur yàlla moo leen ko may ñu man cee bànneexu loo xam ne ci benn voyage lañ def loo xam ne ñaari voyage moo leen ko doon may mu ne nag fa man lam yakun ma'ahu hadyun képp nag koo xam ne képp kenn koo xam ne indaalewul hadyu falyaxilla na génn ci na fa bu mooy umraan gi bu bu wëree kaaba gi ba def saf sa'i bayna safa wal marwa après mu daal di wàññi na waaw mu daal di pare kooku bare na falyaxil la kon na génn ci ajam gi na génn ci umraan gi kul falyaxil falyaxilla alxilla kullu waaw alxilla kullahaw bépp mooy gékkub génnaat ci umra gi ba ci pare nga laa ba mooy lépp mbir yi nekkaat lu la dagam lu tax mu ne xat dëgg-dëgg fa innal umra ndax umra kat xat daxala dugg na fil xaj ci biir ak ilaa yawmil qiyaama ba yawmal qiyaama waaw dinañ ñëw ci xadiisu Suraaqa <laughs> ibnu Maalik wala xadiisu am na Suraaqa ci boppam soloo ko waaye Seydina Jaabir soloo na ci xadiisam bu gudd bi jaar ci Mawlaana ah, ah, al imaamu al imaamu abu jaafar ah muhammadul baaqir an jaabir ibn abdillah muy riwaayam bu xadiisam bu guddoo inda al imaami muslim ibn al xajjaaj kon ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la wax fi haadihi umratun istamta'naa bihaa kon kay leer na gaa yi mu taangoog tamattu angoog ñu ne leen nag bon yéen Euh, léegi indi leen benn benn benn benn benn benn kese dootuñ nanguwaat beneen ci yéen parce que fokk ñu jàll dem ci waa ñu ne itlaq ak yooyu que nee nañ ci ma lay général la ñu ne baax na euh, ñu ne leen ay ana seeni dalil ay na seeni dalil ñu ne ñun. Incha allahu taala on va vous livrer notre dernier argument celui mooy suñu dernier argument waaw léegi mooy ba léegi ci Mawlaana Ibn Abbaas ndax Abu Jamra Nasr ibn Abdullah ad-Dubai Abu Jamra taalibe Mawlaana Ibn Abbaas la hein taalibe Mawlaana Ibn Abbaas la ah, ah. Seydina Abu Jamra dane dane tamattantu tamattantu mais fa nahaanii naasun fa sa'altu ibnu Abbaas fa amaranii bihaa fa ra'aytu fil manaami ka anna rajulan yaquulu hajjun mabruur wa mut'atun mutaqabbala fa axbartu ibn Abbaas radiyallahu anhuma fa qaala allahu akbar sunnatu abil qaasimi salawaatullahi wa salaamu alayhi ba pare nag mu ne ko nag desal ci ma <laughs> après bu ko defee ma lay jox léegi su imaam Shu'ba am na ci benn riwaaye nee na ma ne ko ma ne ko mais mooy mu koy jox ci eh, bon ci yi muy am mu ko ciy jox nee na ma ne ko lan moo tax mu jox lan moo tax fa li ma wa li ma wa li ma lan lu tax lan moo tax mu que euh, mooy information bi ma ko jox daf cee kontaan <laughs> waaw lan moo tax lan moo lay jox mu lay mu ne da jox kaay toogal fii ma lay jox mu ne parce que li ma ko nettali waaw xadiis bi ma ko nettali moo ko kontaanloo sama gént gi nga xam ne day ñëw di dëggal moom ma position moom Mawlaana Ibn Abbaas kon nee dama ne man tamattu man Abu Jamra damaa def tamattu fanahaani naas am ay nit ñu ma ne eh eh, eh, eh yow kan lu tax ngay def tamattu mooy ñu wan ko ne daal yow lii waroo ko def quoi waaw yow daal lii waroo ko def quoi nee na nag bon affaire bi nag jaaxal ma ma dem laaj sama sama sëriñ fa saaltu ma daal laaj ki nga xam ne mooy Mawlaana Ibn Abbaas ma laaj se Mawlaana Ibn fa amara nii bi ha mu ne ma ma ne defal loolu bul bul déglu ñi ne bu ñi naan la ñi la bul def bu leen déglu waaw bu leen déglu yow continuer ci li nga ne woon waaw continuer ci li nga nekkoon nga def tamatoon voilà c'est ça nee na nag bi ma bi nga xam ne euh, ci la demee noonu <laughs> man nag après nag ma ma ma ma ma ma nelaw ma gis ci bi may ma bi may nelaw ma gént ma gént waaw ma gént te xadiis bi euh, kan lañ la wax moo ko solo imaamu muslim imaamul Buxaari yi daal dina koy solo ak imaamu muslim ñoom ñaar ñépp ko solo ah boo demee ci kitaabul xajj bu al imaamu al-Buxaari raxmatullahi alayhi bunt bu gudd boobu baabu tamattu'i wal qiraani wal ifraadi bil hajji wa fasxil hajji wa fas xel hajji liman lam yakun ma'ahu hajj bunt bi nga xam ne ci la def ñetti tamattu buntu tamattu ak qiraan ak ifraad ci aj ifraadal eh, aj ak tamit dindi sax aj soppi ko def ko li nga xam ne mooy umra ngir ki nga xam ne indiwul adiyo ah, léegi nee nag bi ma géntee ma gént benn waay laa gis ci gént gi mu naan ma xajjun mabruur wa mut'atun mutaqabbala hein xajjun mabruur koo xam ne bu baax la waaw mooy ak gu baax ngoogu mooy nee man ma gis ko ci gént ci gént gi laa ko gis de naan ma aju benn waay naan ma hajjun mabruur ah wa umratun mutaqabbala ak umra goo xam ne goo xam ne bu ñu nangu la léegi nag Mawlaana Ibn Abbaas kontaan nee na ah fa axbartu Ibn Abbaas sama gént gi ma ñëw wax ko Mawlaana Ibn Abbaas nag ne ko man de Serigne sama man de lii laa gént waaw lii laa gént de Seydina wa Mawlana Ibn Abbas kon kontaan lool kontaan lool kontaan lool waay ne allahu akbar <laughs> bur yàlla moo gën a kawe lépp moo gën a màgg lépp saxaaba yi radiyallahu anhu lii ci yonent mi aleyhi salaatu lañ ko jëlee ñoom buñ masoon am kii duñu tëb de di di tëb ay ay dëgala sa yooyu gaa yi wax am barki yàlla bokk ma ci xamoon naa ne nii lay demee ñoom noonoon ñoom duñ def noonu ñoom allahu akbar la ñuy wax ah yeneen fa sallallahu alayhi wasallam gis nañ ci événement yu bari yoo xam ne bu ko yëf yu bettee yu mel même sax ah information boo xam ne bu xaw bu xaw la nouvelle boo xam ne xaw naa ñàkk kii allahu akbar waaw mooy gisoo gaay keroog ba ñuy dem eh, bañ jógee eh, Makka fatxu Makka di dem Xunayn gaay romb zaatu Anmaan zaatu seen garab goo gële ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mais defal ñu garab goo xam ne comme ñii bi ñu am la ndax yéeféer yee ca doon lonku seen affaire yi yeneen mi alei saatu salaam ne allahu akbar laqad qultum kama qaala asxaabu muusa ah ij'al lana aliha ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ne allahu akbar wax ngeen comme li ah, mbokki seydina muusa ya waxoon defal leen ñu yàlla defal ñu yàlla comme ñoom li ñu amit yàlla ñii ñu ne defal ñu garab goo xam ne ñu nitam dañ ci bon di ci def suñuy dévos xawma lan comme ñoom ñii ni ñu ko amee ku faar yi ñu yomb ci yoon wi di dem di dem xune yi kon loolu sunna la woon Seydina woo xam ne nañ koy màggal <laughs> waaye waa Europe ñoom <laughs> waaw Europe ñoom seen allahu akbar yi dañuy seet fuñ koy waxe <laughs> parce que gars yi <laughs> période de tension la <laughs> mooy de ñu ne waa ji kon waa ji c'est un boo dee allah bo boo booy xool sa téléphone ba gis nouvelle bu rafet bu neex boo nee allahu akbar ci biir métro bi boo mayul yaa fay <laughs> gaa yi dañ ne <laughs> nga xam ne képp koo xam ne kii na rek ba faatu ci gaa yi nga xam ne nee nañ ñooy faat ñenn ñi <laughs> nga dégg ay nit naan on on a entendu dire allah akbar moo tax gaa yi di seetaat fan lañ koy waxee walla iyaazu billaah gis nga iblis rek hmm? kon mawlaana ibnu abbaas allahu akbar waaw buur yàlla moo gën a kaay sunnatu abul qaasim ne lii mooy sunnaay abul qaasim mooy lii la fit mooy yoonam mooy lii la def loolu moo tax mu kontaan nag ne ko nag kaay rek toogal fii ci man après ma am yu ma lay jox <laughs> ba si nation ba ne ko waa lu li ma lu tax hein mu ne ko mu ne parce que looloo tax li ma ko informé loolu yi dañ ciy gis aparté bu ndaw ngeen may ñu ko ngeen may ñu ko ah aparté bu ndaw mooy loolu it dañ ciy gis lan que ne nit baax na boo géntee comme yonent bi alayhi salaatu salaam digle rek boo géntee gént bu rafet sa mboq nga wax ko waaw bushra la boo xam ne muy gént boo xam ne waaye yàlla ji moo koy gis wala ñu gisal ko ko boo gisalee sa mbokk gént bu rafet xabaar ko ko waaw ndax jaamu yàlla bu rëy rëy rëy la def ci xolu jullit ñi li nga xam ne mooy mbégte waaw nga xabaar ko yëgal ko ne ah lii de moom moom laa gis ci gént naa mais de eh, gis naa la ci axwaal yu rafet waay loolu lu baax la loolu lu baax la léegi kon <laughs> loolu lu ama am loolu lu ama am solo la nañ ciy bàyyi xel ah nañ ciy bàyyi xel eh, waaye it dañ ciy jànge ni nit tamit bu la joxee information bu neex baax na tamit bu dee am nga loo ko jox wala loo xam ne loo koy terale nga def ko comme li Mawlana na Abbas defal abu abu Jamra Nasr ibn Abdillah ah ad ah, léegi nag noo kon yéen waa tamaton kon nañ yem fii Euh, ñu ne mais waa baax na comme que loolu la waaye parce que am nañu c'est dañu am boo xam ne bu garaaw la dalil boo xam ne oh bu ñu xamoon teel koo indi te benn ci mawlaanam na Abbaas yi parce que beneen saxaaba la de ñu ne ah non non c'est que yéen ñun on on s'était dit euh, bon yéen parce que bon yéen seen dalil bari na ah. yéen mine de rien affaire bi daa far bari nag seen dalil yi daa far bari nag léegi bon xaaral nu xool waa wax leen parce que de toute façon dalilu ñee du fi xaj ñu ne ah non ñun suñuy dalil bariwul de ñun ñu ne itlaq ñun moom suñu yos bariwul ñu ne non mais bariwu ngeen mais yéen euh, rien que pour expliquer seen kii rek mën naa jël quelques minutes léegi kon yéen ñi xiraan yéen waa kii ñu tamaton yéen ñu ne tamaton ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mutamatta ah léegi yéen waa indi leen bi des comme ça ñu tëje ko waaw bu ko defee ñu tëje ko ñu ne waaw kay mais euh, bon parce que lu am am solo la lii nga xamante ne nii moom lañ bëgg a wax moom lañ bëgg indi ñu ne leen waa léegi nag dangeen di gaaw ah. ñu ne waaw Seydina Abdurrazaaq eh? as-Sanaaniyu dafa sorook na ko noon al imaamu at-Tirmidiyu ak al imaamu an-Nasaa'iyu ci sanad yoo xam ne yu wér pekelek lañ yu wér këng ah muy xarit léegi da ngeen léegi est-ce man ngeen a gàttal affaire bi Euh, mooy jarul tudd càllale jarul lii léegi comme que wax ngeen ne bu wér la rek te wax ngeen téere yi nga xam ne mën nañ ko fa fekk ah ñu ne waaw seeka nag kiiw Abdurrazzaq bi du duutul musannaf de boroom imaam al-Bayhaqi moo ko indi ca sunanul kubra ñu ne ah waaw a dem dem ci musannaf ah. ñu ne ah non non imaam al-Bayhaqi sunanul kubra kantaa yeneen yi al imaamu ak al An-Nasa'i ñoom boo demee moom di nga fekk seen affaire eh, ñu ne nag te al imaamu Maalik al imaamu Maalik tamit mbir mi jaar na ci yoonam te imaam al Bayhaqi indi na yi jataay bi weesu que peut dinañ ko gis luy ware ne ñoom dinañu wax saxaaba yi radiyallahu anhum dañu naan tamatoo jublu ci leneen mais ñun nekkuñu foofu lii ay dal la ñuy indi quant lan bu ñëwee ci dëgëral mooy bu boobaa on va ramasser waat ci ginnaaw mooy dinañ demaat bu dee par exemple dañ ne ifraad moo gën a dëgër il faut ñu ne lii wane ne yi gën a dëgër lii la léegi lan ngay tont ci dalilu waa tamatoo nag bu boobaa il faut nga tontu gi ah <laughs> foog nga tontu ne ñoom seen dalil bi lii lii mooy wane ne loolu gënul dëgër lii lii nga ne waa xiraan nga ne lii wëg lii waa itlaq lii lii loolu may demee de <laughs> moo tax tarjeex bi rek boo mooyul mën ah, ab jataayub lëmb moom kese man na ko baña eh, yeme léegi kon moo tax dañuy nettali rek ñoom seeni dalil ñu ne ñu ne waaw kay yow kon nettalil suñu dalil ñu ne xoolal mooy xadiis bi nga xamante ne nii euh, day nettal ad-Dahhaak ak <laughs> ki Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mu dane dama leen a dégg hein dama leen a dégg moom euh, ad-Dahhaak Ad ad-Dahhak ibn Qays ak Sa'd ibn bi Waqqas dafa bari nag ay càllale mu benn dana man dama ñëw laaj Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas am nay ne en tout cas ñoom ci bon nañ nañ tënk nettali bi mooy ne dañ doon waxtaan euh, am benn waay boo xam ne da doon def tamattoon hein léegi fekk jamono jooj mooy jamono ji nga xam ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu moo ne xalifa xam nga al ashara al mubashirin ki ci dina mujjee génn àddina mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ah radiyallahu ta'ala anhu eh, léegi am ku ne waaye joo xam ne doon def tamaton kii naan benn ad-Dahhak ne ah ñoom ñaar ñoo doon discuter mook Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma léegi ah, Abdahak ne ah c'est ñuy waxtaan nag ci wàllu aj ba ba dugg ci wàllu tamattu Abdahak ne moo lool de laa yasna'u dhalika illa man jahila amra Allah kenn du def tamattu ñëw di aj di def tamattu lu dul koo xam ne moom dafa réere mbir yàlla mooy dafa réere dafa réere sunna dafa réere àtte yàlla dafa réere alquran ak sunna Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne ko bi sama qulta ya ibn akhi ne ko yaa ñaaw na li nga wax yow sama doomu mbokk waaw eh, kii naan ko <laughs> eh, Seydina eh, ad ne ko mais c'est li tax ma wax lool que fa inna Umar ibn al-Khattab kaana yanha anhu parce que Seydina Umar ibn al da doon tere tamattu xam nga am na lu ñu ci jundu sànk ci wàllu moom Seydina Imran ah, bi Seydina Imran naan wa qaala fiihi rajulun ma sha'a bi ra'yihi ma sha am koo xam ne moom dafa ci moom daal lim jàpp ne moo gën loolu la wax mais def nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ad-Dahhak waxee lool Seydina Sa'd ibn Abi ne ko parce que Seydina Omar da ko doon tere Seydina Sa'd ne ko qad sana'aha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa sana'naha ma'a ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na tamattu te ñun def nañ ko ak moom waaw <laughs> gis nga tamit tontu yi tey jin yi neewul waayow waayow omar yi lan waxu fi dara waaye yonent naa salaam wax ñu naan ñooy omar nee na loolu mooy waxi la déedéet waxu lool de sëy naa saan wa ma adraka man saan ah zaaka zanni bika yaa saan la ko sëy naa omar waxoon <laughs> ba ko gaayee tuumaal fële ca kuufa ah ngir nga paaba ngir nga saan mii du séddale lu jub te du àtte lu jub saada dëng kii bu <laughs> ñëwee tëju ci këram nga kenn du ko gis Seydina Omar convoqué ko comme nañ ko gisoon yónni fa Seydina Muhammad ibnu Muhammad ibnu Maslama radiyallahu ta'ala anhu léegi kon mu ne kon ma mi sa salaam def nañ ko ñu def ko waaw ci riwaaye Mawlana ibn Abdurrazzaq bi tam nekk ci euh, sunanul kubra bu imaam al-Bayhaqi foofu Ghunaym dane ibnu Qays damaa laaj Sa'd ibn Abi Waqqas an tamattu bil umrati ila al hajj mais bu ma defee tamattu ba pare dugg ci aj gi moom loolu nu mu fa demee noonu lan nga may lool lu baax la walla déet yaa yaa Sa'd ibn abi waqaas yaa saxaabatu yaa saxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Sa'd ne ko fa'altuha ma'a rasulillah wa hadha yawma idin kaafirun fil urus <laughs> ah, sayyidina Sa'd ibn abi waqaas ne fa'altuha lii nga laaj mooy umra ba pare dugg ci aj gi def naa ko ma'a rasulillah ànd ak yonente bi alayhi salaatu wa salaam wa hadha te kii nii mooy Seydina la ci jublu yawma idin keroog mooy bañ koy def kaafirun yéeféer la woon fil urushi ma nga woon Makka hmm? <laughs> loolu al imaam Muslim tamit mais foofu bim naan sa'altu Sa'dan anil muta fa qaala qad fa'alnaaha wa haadha yawma idin kaafirun bil urush comme noonu rek bi hein eh, mais fii nii da gis këne ñu ne lii suñu dalil la ñu ne waaw kon baax na kon daal yéenay seen dalil euh, ñu ne ah ngeen a bëgg a wax kon jamonoy aj ji bi yonent saa salaam doon aj nii Seydina Muawiya kaafir la woon ñu ne ah lool de <laughs> mais nag lool dinañ ci leeral bu ñuy ñëw di tontu ne yonent bi alayhi salaam wax yi lan moo ci gën a dëgër <laughs> bu boobaa dinañ ci ñëw ñu ne leen bon kon yow. sa laaj bi man nga ko denc insha allah ah, nga may ñu rek jéggal ñu ñu ne waaw ñu ne ñun liñ soxloon rek mooy relater seeni dalil du pare ngeen léegi pare ngeen ñu ne waaw kay lakal jaza yal na la buur yàlla fay xayral jaza waaw ñun pare nañ ñun waa xiraan ñun waa tamaton léegi ñun baax na ah. <laughs> ñun noonu clean léegi ñun moom suñu gannaaw bandang léegi waaw ñun moom suñu affaire baax na indi nañ suñuy dalil kamaa comme waa ifraat ñun moom ñu ngi nii toog di xaar waaw gis ngeen de yu leer lañ fi indi ñu ne leen waa jazakumullahu xayran ñun kay baax na léegi ana ñan ñoo ci tegu waa itlaaq ñi ne ñoom tànnul benn ci yooyu ñu wax leen yéen itam dañ leen di wax li ñu waxoon nii te ñaanoon leen ko rek ci jotaay bee weesu kon itam yéen insha allahu taala ñu ngi leen di ñaan ngeen may ñu ngeen affûté waajal leen seeni dalil pour bii di ñëw dégg yi wax ngeen fi sànk ne yéen moom seen dalil bariwul waaw ñun moom bari la wuñ dalil waaw dafa concis dafa jaar yoon waaw léegi bari la wuñ dalil mais insha allah ñu gis affaire yi que ñun suñu wax mooy li gën a dëgër ñu ne kon baax na incha allahu kon téye leen ko foofu seen dalil boobule comme ni ngeen ko waxe léegi nag bii di ñëw bu ñëwee incha allah ah xam nga su qu'on va faire yéen la déglu bu ngeen paree nag ñu jàll ci waa dernière position di waa qiraan incha allahu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin